waman ya'shu an dikri rraxmani nuqayyid lahu shaytaanan fa huwa lahu qariin kon suñu boroom tabaaraka wa taala di waxaat fi nga xamante ne ni moom lañ yemoon ci saar bi nga xamante ne nii mooy zuxruf wala ci jataay bii weesu dañu fàtte woon a wax ne mooy zuxruf fi mu tudd ne wa zuxrufaa foofale fa la jële tur bi ñi nga xam ne ci lay wax ne bu dul woon ne nit ñi xam na ne bu leen defaloon lii muy bëgg a tudd ñoom ñépp ay nekk mooy ci bànneex yu rëy yi seen kër yi lépp di or too téeg ya di or la ñuy yéeg ascenseur yaak escalier ya lépp di or lal ya di or mu defal leen wa zuxrufa ak ornement loo xamante ne lépp day oore lépp nekk wurusoo sel bu dul woon loolu mooy zuxrufa googu mu tudd foofu moom la tudde li nga xam ne mooy saar bi tekki li nga xam ne mooy wurus waaye day tekki lépp loo xamante ne ab taar la waaw nga xamante ne buñ nee zaxrafa fulaan al bayta mooy nit ki taaral na kër gi orde na ko mel ni panaal kon loolu la woon loolu dañ ko fàtte woon a wax ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal léegi kon mu ne wa man ya'shu an dhikri rahmaan mu ne képp nag koo xamante ne nii dafa gumba gumbalu daal di di di di ñàkk di dummóoyu daal di moy bàyyi fi tam siyamaa neex ko mu daal di wëlbateku boppam bëggula a gis te bëggula doxe daal di foñu bañ li nga xamante ne nii mooy alquraanu borom bii di tudd borom bii muy alquraan ji nga ne ko fi dégg ni dege wan ko ginnaaw daal di koy dumóoyu muy sikar bii nga xamante ne moom la arrahmaan mi fees dëll ak yërmande daal di wàcce te lo ci la ko wàccee moo taxoon mu ne woon arrahmaan ci turu borom bu tabaaraka da ci turam boobu allama ci la xamalee li nga xam ne mooy alquraan an mu ne nag képp koo xam ne dangaa dummóoyu bañ a doxe li nga xam ne mooy sama sikar gi sama sikar gii di alquran waaye it képp koo xam ne dafa dummóoyu ci d'une manière générale ci lu ñu joyal di fàttaleku borom bi tabaraka wa taala mi fees dell ak yërmande di ko tudd na nga xam ne kooku nuqayyid lahu shaytanan wa huwa fa huwa lahu qarin borom bi nee na xam nga nu may def de mooy ne dama koy lëkkaaleel koo xamante ne ni ab shaytaane laay jël lëkkaale ko moom mooy def ne ñooy ànd fu ñu ne fa huwa lahu mu nekk ki nga xamante ne ab ànd ndoowam lay nekk nga xam ne mel ni gis nga ñaari ñaari béjjën yi ni ñuy mel ci ci ci bàyyi ma bi gis nga xar bu taxawee ñaari béjjën yi ni ñuy taxawee nga xam ne mu yëngal bopp bi ñooy bond ko di ànd noonu lay lay bu la koy boolee joo jëlee ak ki nga xamante ne mooy ab shaytaani boo xamante ne nii moo koy dugal ci du duuna yi muy ne te du mën a gis dëgg mu ne wa innahum te gis nga shaytaani yoo yëlee nga yasuddunahum wat waat naa ci borom bi tabaaraka wa taala man borom bi maa ngi waat ci sama bopp këne ñoom de dinañ leen dëdduloo ani sabili ci yoonu lislaam wu leer wi wa yahsabuuna ba pare nag ñu yaakaar ne ñoom ba mu leen dëddalee lool annahum na këne ñoom ñu ngi gindeeku mooy ne gis nga seytaane mooy li mu waxoon ci sa yeneen saar yi wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum bi moo leen di moo leen di rafetalal taaral leen lu bon li ñuy def mu mel ni du lu bon mooy li gën a rafet ci kaw suuf te lu yées la mu ne kon loolu la wa innahum te seytaane yooyu ma leen di lëkkaloo mooy daal mbir mi gis nga ku fi jaamuwul boroom bi seet ko moo tax yëfi seytaane dëgg lay def ndax seytaane mooy ki nga xamante ne nii mooy lëkkaaleem wa bare nag kon wa innahum seytaane yi dinañ leen dëdduloo daal di leen dëdduloo ani sabili ci yoonil islaam wa yaxsabuuna ñu jàpp ne annahum muhtaduuna ko ñoom ñoo gindeeku mu ne nag ci noonu la ñuy nekk ci seen sànkute googu xattaa ba kera idaa jaa anaa ci laa leen di faat ba dikkal ma fii yawmal qiyaam xaala nag ñu xam ne nag hé hé caaf de xam na ndax kat ndeke lañ ñu doon dégg seytaane bii sama lëkkaale bii ñëw doon ma wax naan ma lii amul di ma rafetal caaxaan yam ma doon woo mu xam ne nag yooyu yépp ay naxee mbaay la woon de ay wax la yoo xam ne tàbbi na géej dara amatu amu ci xaala mu naan ba ñu dikkal borom bi tabaaraka wa taala xaala waajoo jële ñu lëkkaale woon ak shaytaane ba naan yaa layta bay nii aka neexoon sama diggante man wa bay naka ak yow shaytaane bu bon bii nga xam ne yaa ma doon sànq ca àddina bon dal mashriqayni waay waay aka neexoon sama diggante yow mu sori comme ni nga xam ne penkook sow noonu la soree fa bi sal suñu borom ne aka yées lëkkaale boobu àndaane boobu mooy kon nag nit koy àndal bu yeboo na yàlla tax de bu yàlla taxul la waxoon kon te ñu fàttali woon ko fan yee ca xaritoo ga nga xam ne ñoom ñépp ay noon la ñuy doon ma mu des way ragal yàlla yi mu ne walan yow ma mu ne nag buñ foog ne nag seen ànd boobook seen li ñu doon wax noonu ku nekk di denc ka ca des walan yow ma mu ne dara walan yanfa'ukum ta du leen jayiñ al ma tay bis kueen ci fii id zalamtum te yéen ngeen nekkoon ba ngeen xam ne da ngeen a weddi woon seen boroom tooñ seen bopp annakum kana fil adabi mushtarikun yéen mooy gis nga safara waajoo jële nga xamante ne nii moom mooy ñëw di di di di géebaane di denc saytaane boobu naan ko yow mii yal na ma sori woon ak yow comme ni nga xam ne ñaar penkook sow noonu la sori woon ñaari mashraq yi ak a neexoon loolu le suñu boroom ne ak a yées mu ne eh, àndandoogoog mu ne wala yan fankum dara la leen du jarul la leen dul jariñ yéen gis ngeen seen wax ji jariñul dara ginnaaw ba ngeen xamante ne nii yéen àddina da ngeen a nekkoon ñoo xamante ne nii mooy da ngeen doon tooñ seen bopp doon bokkaale id zalamtum annakum na leen leer ne nag tey nag fil azabi ci mbugalum safara bi mustarikuuna yéen a koy bokku de mooy kenn du dem bàyyi moroomam ci biir ngeen di dugg wekk ñoo xamante ne nii le fi ngeen di bokk mbugal mi yéen bokk ku nekk cër bam ci war a am dina ko am bam mat sëkk te du yenul keneen ki dara mu ne afa anta tusmi'u summa wa tadil umya wa man kana fi bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko afanta ndax yow tusmi'u summa yaay dégguloo ki nga xam ne dafa tëx aw tahidi walla ngay gindi al am ya ki nga xam ne dafa silmaxa est-ce que man ngaa fexe ba foo xam ne masu faa jaar nga indi ko fa te moom ay bëtam muuru nga fexe moom mu gindeeku ca yoon waa muy yoonu lislaam bii moom lay natta moom lay joxe misaal la mooy est-ce que yaay dégguloo ki nga xamante ne nii dafa tëx ba ne moom alquran leeru yàlla gi li nga xam ne xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak mbaax du dugg ci nopp yi kooku nga xam ne borom dee ko seetaan mu mel noonu mu ne ko est ce yow yaa koy déggloo yiw aw tahdi lahum yaa wala ki nga xam ne dafa silmaxa ci gis yiw kooku est ce que yaa koy gindi ba man koo gis wa man kaana mu dalalin mubin ak ki nga xam ne dafa nekk ci cànkute goo xamante ne nii gu leer a leer a la est ce que kooku noonu mooy yow yaa koy gindi déedéet mooy borom bi mooy ki nga xam ne moom mooy gindi ku ko soob waaye mooy seetaan ku ko soob mu daal di sànku mu ne fa imma mu ne nag ndaal waa Quraysh ñii nag fa imma nadhabanna bika famaana nag man lii moo mën a am mooy borom bi du ko wax ne gis nga sa ñii di di sa ñoñ ñii fa imma amaana nadhabanna bika ñu dal di lay yóbbu mooy daal di lay faat yow rasulullah ba yow li ma leen nar a teg ci mbugal ma faat la après boo ma faatee ma daal di leen koy teg fa imma nadhabanna akhrujanna bika suwa mooy ma yóbbu la mooy wala ma génn la fii rek ci Quraysh loolu mooy mën naa nekk ma faat la wala rek ma génn la Quraysh fii nga xamante ne nii mooy ne ñoom dootu leen dootuñ la mën a tegati benn lor fa inna ñun nag borom bi minhum muntaqimuuna mooy ñun ñu ne dinañ fayu ci ñoom buggal leen bugal moo xamante ne nii moo xam ci mooy gu tar boo xam ne yow da ngay nekk fii. di ko gis aw nur aw mooy mooy mooy mooy dañ mooy boo demee su soit nga nekk biti Quraysh ma génne la fii seen biir ba pare mbugal leen sa ginnaaw wala ma xëcc la ci sama ci man mooy faat ba pare mbugal leen ñoom seen ginnaaw loolu mooy benn ngoongu aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum wala ma wan la li ma leen digoon ba nga gis ko fii gis li ma leen di fekk ngay dund ma teg leen mbugal mi nga xam ne moom laa di képp koo xam ne daf maa weddi moom lay wax ne aw nuriyannaka naa wa'adnahum wala ñu wan la li nga xam ne moom lañ leen di dig di leen ko tëkkoo ci ay mbugal bu ñu tuubul fa inna ñun de alayhim ci seen kaw waa Quraysh muqtadiruna ak ñu am kattan ci mbugal leen ci mbugal goo xam ne bu jege la te daal di yomb mooy borom bi borom kun fayakun nekkal mu nekk lay wax de mu ne kon fastamsik billadi uhiya ilayk mu ne fastamsik na nga moytu tee bu baax billadi ci li nga xam ne uhiya ilayk moom lañu wax yu ci yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam innaka yow di dëgg-dëgg ala siraatin mustaqim yaa ngi ci kaw yoon wu coowooral waaye lii mu wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la wax bépp jullit mooy ne moyal téer ci li nga xamante ne moom lañ wàcc ci alquran ji ak moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngale ci sunna ndax loolu it wahyu la lu ko borom bi déey la comme ni naka dëgg-dëgg yow na nga xam ne jullit bi ak lu àddina bi mën a wëlbate ak caaxaan ni mu mën a baree na nga xam ne innaka yow ala siratin mustaqim yaa ngi ci kaw yoon woo xam ne wu coow waral la ta jóg wa innahu te alquran ji la zikrun laka yow rasulullah moom de sa tudd la sa fàttale ko la ne mooy sa ñoñ yi wa sawfa tusaluuna te xelséef nañ leen koo laaj mooy ne alquran ji mooy fàtte tudd yàlla gi gën a rëy mooy li nga xamante ne nii mooy dellu ci yàlla gi gën a rëy moom alquran ji bur yow waaye wala qawmika nga xamante ne ngir ngeen ci ku borom bi tabaaraka wa taala waaye di ci dellu ci moom wala qawmika ak ñeel sa ñoñ ñi wa qawmika nag mooy képp koo xamante ne nii ci xeetu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci ñi nga xam ne ñoom la ko yónni bu dee boo ñoo ñële ñoom lay wax nii wa sawfa tusaluna te xelséef nañ leen koo laaj ëllëg